أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا famahhilil kaafiriina amhilhum ruwaydaa sadaqallaahul aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa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 bu al-Jaami' as-Sahiih bu amiirul mu'miniin Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu maa yukrahu min tarki qiyaamil layli man kaana yaquumu buntu li nga xamante ne moom mooy la ñuy sib ci di bàyyi di taxawee guddi ñeel ki nga xamante ne daal na ko taxawee ba noppi daal maanaam mu daal di wëlbati daal di koy bàyyi loolu maanaam nekk ki nga xamante ne moom la nekk lu ñu sib ngir maam mu nekk lu nu bañ te loolu li ko waral mooy bañ gi ñuy bañ nit ki di dëkkee lu baax ba noppi daal di wëlbatiku dellu ci ginnaaw gisoon lañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xam ne moom la ko yeneen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne ko mu ne mu ne ko yaa Abdallah la takun mithla fulaan kaana yaqumu al-layla fataraka qiyaama al-layl ay yow Abdallah bul mel ni diwu sàngam parce que moom dafa daan nekk di taxaw guddi dinaa naafi la guddi ba jekki-jekki bàyyi ko naka noonu euh, gisoon nañ ci maanaam buntu maanaam beneen xadis bi nga xamante ne daf koo wutal anwaan maanaam da ko wutal maanaam da koo tuddee rek baabul waaye ba tey waxut maanaam waxu ca dara mu nekk comme fasl ci li ci def maanaam mu nekk loo xam ne day nekk ci ronu buntu bi nga xamante ne moom moo ko jiitu te ba tey mu indi ci <coughs> xadis Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma mu ne ko yenente bi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy wax ne ko alam ukhbar annaka taqumul layla wa tasumun nahar xanaa xabaari wuñ ma ne yow da ngay taxaw guddi gi tey woor bëccëg gi mais nag mu ne ko inni af'alu zalik waaw man de damay def loolu maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne su fekkente ne imam bi wala sëriñ bi maanaam daf la laaj ne la may xanaa yow doo def nangam fekk loolu mu nekk dëgg ne effectivement lool noonu yow da nga koy def bu boobaa mën nga koo wax ne ko ah kay dëgg la man dama koy def maanaam mu bañ nga nekk koo xamante ne tamit da ngay dëggu maanaam doonte mbir mi yatu yi ci kaw lay dal maanaam bi nga xamante ne mu ne ko ah mu ne ko lool day soo ko defee fa iza fa'alta zalik fa inna fa innaka idha fa'alta dhalik hajamat 'aynuka wa nafihat nafsuka wa li nafsika 'alayka ko lool de su fekkente ne noonu ngay def sa bët yi sa gët yi noonu eh, sa eh, dana yokkat moom sa Euh, gë gi dana dana dana dana yàqu maanaam day day euh, dana dana dana yàqu say say sa da nekk tamit ku sonn ku lott euh, te sa bakkat dafa am ci yow àq sa njaboot tamit dañoo am ci yow àq kon nag na nga woor tey dog naka noonu na ngay taxaw waaye di gudd julli guddi waaye na ngay nelaw maanaam loolu muy diggu doomu gi nga xam ne moom moo nekk ci diini islam <coughs> beneen bunt bi nga xam ne moom la ñu gis te tàmbali woon ko mooy baabu fadli man ta'arra min al-layli fa salla buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ki nga xamante ne ngëneel gi nekk ci ki nga xamante ne dafa jóg ci guddi gi ba da daal di julli ñu gisoon ci hadith a Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wa ne man ta'arra min al-layl képp koo xamante ne da ngaa jóg guddi gi rek maanaam nga yeewu ci guddi gi noonu ci nelaw rek nga daal wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa subhanallah allah akbar wala hawla wala quwwata illa billah maanaam nga wax loolu <coughs> ginnaaw ga soodee allahumma ighfir li ayo e buur yàlla mi ci tur rafet rek mi la yëkkati ma yàlla dana la jéggal wala aw daa istujiba bala wala boog loo ñaan ci jamono jooju yàlla nangul la ko bu fekkente ne nag mu tekki ne fa in tawadda qubilat salaatu su dee dafa jàpp nag maanaam boobaa julli gu mu julli yàlla nangul ko ko tamit maanaam nga gis ne kon <coughs> bu yeewoo kon dañ ciy xamee ne ñaan googu nit ki su yeewoo ci guddi gi maanaam mën naa ñaan ñaan googu xattaa ba julliwul deful dara te lépp lu muy ñaan mën na koo profité ñaan ko ci jamono jooju yàlla da ko nangul maanaam loolu mu nekk kon comme niñ ko gisoon xadis bu màgg ak ngëneel gu yaatu boo xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa buntam ñi nga xamante ne ñoom maanaam li mooy waxtu guddi gi mu nekk kon jamono joo xamante ne jamono ju barkeel la ak ngëneel gu rëy <coughs> naka noonu gis nañu xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu muy nettali maanaam di wax li nga xamante ne moom maanaam mbir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay waxam muy daal di wax ne euh, seen maanaam bi yenent bi doon tudd sallallahu alayhi wa sallam doon wax daf doon wax naan am ngeen mbokk inna daan ne inna yaqulu rafas maanaam seen mbokk am ngeen na mbokk boo xam ne ñeen na leen moom da du wax ay waxi caaxaan maanaam te moom li mu ci nam mooy sayyidna Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu moom mu doon wax naan wa fiina rasulullahi yatlu kitaabahu idan sàqa bu dee ci beneen riwaaya mooy comme niñ ko gis woon bu karima ne kaman sàqa ma'rufun min al-fajri saati'u arana al-huda ba'da al-'ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idha istafqalat bil mushrikina al-madaji'u maanaam mu nekk la kon ay bayit yoo xam ne ci baxru tawil la comme niñ ko gise woon <coughs> muy wax naan suñ ci suñu biir de ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi suñu biir muy jàng tiir yàlla bi maanaam bu comme li nga xamante ne ak tamit bu jamono ji nga xamante ne fajar gi dana xar mu nekk lu nu xàmmee maanaam mu nekk loo xamante ne luy jolle la leer gi di jolle maanaam moom mooy ne kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan jàng alquran ci fajar waaye tamit da daan jàng alquran alquran ja leeree maanaam di joxe ay information yu mel ni fajar maanaam wax ju yeneen alquran dafa leer nañu maanaam diine yi ya maanaam li yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa leer nañ comme ni mu ko waxee woon guddeem ak bëccëgam ñoo yem waaye mu ne waaye moo tax war nañu njub ginnaaw ba ñu gëlëmee maam silmaxa moo tax suñu xol yii dañoo wóolu li nga xamante ne moom lay wax yépp euh, te ndax ne li wér bu wóor mooy lépp lu alxuraan wax ne dana am lépp lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dana am loolu am na moom nag da daan fanaan euh, di maanaam nekk koo xam te ne da daan yëkkati wal wetam ci lal bi maanaam wàll gi moom la daan yëkkati ci lal gi bu fekkente ne maanaam te fekk booba maanaam <coughs> yéeféer yi bokkaalekatu yàlla yi ñoom lal ya dey daal di diis gann ci ñoom duñu mën a jóg ñuy tëdd léegi nag mu lool moom mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon suñu jotaay bi weesu maanaam muy wane ngëneel gu mag gi nga xam ne tamit moom moo nekk kon ci euh, jóg guddi gi ba pare di julli ngir ne loolu yéeféer yi mënuñu ko comme ni mu ko waxe te loolu jikko yeneen ci bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi mu daal wax ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab li haddathana abu nu'man te moom mooy al imam muhammad ibn al fadl as-sadusi ñu a ci aarif rahimahullahu ta'ala comme niñ ko gisee woon jël adna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa imam al-Bukhari solo ci deux cent vingtième année bi comme niñ ko gisee woon mu ne qaala haddathana hammad ibnu Zayd te moom mooy al imam Abu Isma'il Hammad ibnu Zayd al Basri rahimahullahu ta'ala di imam euh, Abu Isma'il al Azdi al Jahdami rahimahullahu ta'ala di imam bu mag ci waa Basra an Ayyub te moom mooy al imam euh, Abu Bakr Ayyub ibnu Kaysan muy Abu Ayyub ibnu Abi Tamimata as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala tamit di imam waa Basra mu ne an Nafi' mooy mawla Sayyidina Abdullah ibn Umar mu Abu Abdullah al-Qurashi mawlaahum rahimahullahu ta'ala an ibnu Umar muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhuma innahu qaala moom mu ne ra'aytu gis naa ala ahdi nabi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam li mu bëgg a wax moom mooy ci gént mu nekk an na kem bi yad yi ci sama loxo qit'ata ak dogitu istabraq maanaam istabraq moo ci nekk istabraq nag moom mooy Euh, mooy mooy mooy sooy mooy sooy boo xamante ne dafa diis maanaam euh, comme bor maanaam mooy gis nga mbàjj yi mooy comme bii mel ni mbàjj boobu lool moom mooy istabraq ma maanaam mu ne lool dafa mel ni dafa nekkoon ci sama loxo ka am nii nekka man kat laa uridu nam mu makaanan benn bërëb minal jannati ci aljanna illaa ludul taarat maanaam ma daal naaw ilayhi jëm ci moom wa ra'aytu ma daal maanaam nga gis ne tamit mu gis ne moom bu li mu yor loolu day tax maanaam fu mu bëgg a dem ci àjjana rek mu daal dafay dugg maanaam te lii bokk na ci li nga xam ne day dëgëral kon li yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Seydina Bilal radiyallahu anhu ne ko <coughs> gis naa la biir àjjana maanaam te loolu noonu day tegtale ne ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum seen maqaama yëkkatiku ne ci xamante ne ñoom yàlla mayoon na leen ci seen biiri gént ci alamul xayaal ñuy maanaam ñuy mën di dugg ci biir àjjana maanaam di di di gis ni nga xamante ne noonu la àjjana mel maanaam te loolu noonu eh, dafa leen doon yokk yaqiin dafa leen doon yokk dëgëraay te loolu noonu ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bu ñu xoolee dañuy gis ne nekkutoon lu bari wut ñoom maanaam loolu mandarga bu mag la ci seenu kayowaay ak seenu màggaay loolu tamit dañ ci xamee ne nit ki borom bi subhaanahu wa taala maanaam mën na koo may fii ci àdduna mu am ay mbir yoo xamante ne yu ñuy dund la ci moo ci xew-xew yi am àllaaxira maanaam moom mu di ko dund ci àdduna fii nii waaye nag boobu du ko dund ci alam bii maanaam bi nga xamante ne mooy alamul mulki bii nii waaye xayal la koy dund maanaam maanaam ci alamul xayal la koy dundee maanaam moom mooy alamul misaal moom mooy beneen adduna bi nga xamante ne boobu <coughs> ci biir lay xewe comme niñ gisoo woon ne isra wal mi'raj maanaam mbir la boo xam ne nit yàlla dinañ ko def ci seen ruux maanaam ci seen biir ci seen xol ci seen sayru waaye nag du nekk loo xamante ne dañ koy dund mel ni comme nii maanaam ñun nii ñuy dundee nii ndax loolu noonu yenente bi sallallahu alayhi moom moo ko jagoo waaw kon loolu tamit moom mooy li nga maam ba nga xamante ne mbir yi nga xamante ne ñoom ñooy misaal yi yi nga xam ne muy symbole yi nga xam ne ñoom ñoo am ñoom yooyu la ñuy mën di dund mais du ñu dund jëmmi symbole bi ci boppam comme masalan ni nga xamante ne noonu la ñuy mën a demee ba gis sidratul muntaha jàkkaarloo ak moom nii tiim ko ak yu mel noonu comme ni ko yeneen bi defee masalan sallallahu alayhi wa sallam ñoom duñ ko def waaye nag ci seen xayaal dinañu dinañu jël euh, cheminement boobu maanaam sayru bi dinañ ko def di jaar ci yoon wi maanaam ba yegg ci yu mel noonu loolu noonu dina mën a amee waaye nag yooyu yëpp dafa am benn bu ci nekk ay condition ak ban façon yoon nga jël ak kan maanaam ban xeetu maqaama ak ban xeetu daraja nga toll maanaam yooyu yëpp kon dafa nekk loo xamante ne saxaaba yi masalan maanaam ñoom nag ñoom ñoo féete woon kaw ñëpp ñoom ñoo ndar képp lépp moo tax ñoom yii yëpp nekkut loo xamante ne lu jomb la ci ñoom waaye mu ne war a ra'aytu ma daal di gis ka annas na ni mel ni ñaar maanaam atayaan yi dañ ma dikk te ñoom ñooy ñaan ay malaaka lañ ku loolu tamit day tegtale ne ñoom dañ daan gis malaaka yi ci gént waaye tamit saxaaba yi radiyallahu anhum sikk nekkut ci ne doon lañ gis malaaka yi ci jéebéer maanaam mooy nii bu ñu yeewoo tamit nii daan nañ gis malaaka yi te loolu bokk na ci ku mel ne Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu nga xamante ne malaaka yi doon nañ ko nuyoo maanaam dañ doon saafonte ak moom naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne xam nañ ko ci ñoom mooy ne ñoom Seydina Jibril alayhi salaam ñëw na maanaam di wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu gis ko naka noonu tamit ci Badar wala ci yeneen yeneeni xare maanaam doon nañ gis tam malaaka yi nga xamante ne ñoom ñoo doon wàcc loolu yëpp maanaam xattaa duñ leen xam ak yu mel waaye dal malaaka yi ñoom gis giñ ko gis loolu leer la te loolu day teg tegtale ne maanaam nit mën naa gis malaaka rawatina saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mu ne bi nga xamante ne gis naa maanaam ñu daal di may bëgg daal di an araada ñu namm an yazhaba ñu yóbbu ma bii ci man ilan naari sa jëmee ma sawara fatalaqaahu ma maanaam mu daal di dajewaat ak ñoom malakan malakun beneen malaaka maanaam boo xamante ne nag maanaam te loolu maanaam yóbbu gi ñu ko naru yóbbu sawara ci alamul misaal boobu tegtalewul ne dañ ko koy mbugal maanaam ngir euh, ne waaye dugg comme niñ ko gisee woon maanaam dugg sawara ci gént maanaam tegtalewul ak musiba maanaam li muy tegtale mooy ngëm yàlla bu gu dëgër te yokku naka noonu tamit <coughs> fatalaqaahuma malakun mu daal di ñu daal di beneen malaaka fa qaala mu daal di koy wax ne ko lam tura maanaam bul tiit xaliya anhu bàyyi leen ko maanaam eh, ñu ne ñu ne ko bul bul tiit eh, bàyyi leen ko mu ne fa qassat fa fa qassat moom eh, fa qassat Hafsa maanaam sayyidatuna Hafsa radiyallahu ta'ala anha muy ummul mu'minina Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anha moom muy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon jigéen ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu moom moo ko nettali maanaam mu dem maanaam mu wax ko ko pour mu nettali ko yeneen Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu waxoon nañ ci ne euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ne jigéen ñi tamit maanaam ci buntu xabaar maanaam ñoom ak góor ñi ñoo nuroo ci buntu seede ci la ñuy wuutee waaye ci buntu xabaar ñoom ñoo nuroo maanaam li ñuy li ñuy laaj ci ñoom rek moom mooy ak adala maanaam ak maandute waaye nag bu fekkente ne seede la comme li alquran wax wa ashidu zaway adlin minkum maanaam ñu nekk ñaari góor maanaam ñaari góor ñoom fokk ñu nekk waaye nag bu fekkente ne jigéen la fokk mu am ñaari jigéen bu remplacer benn góor maanaam kon loolu moom mu noonu lay dege maanaam mu ne nag euh, euh, mu ne moom mu nettale moom sayyid Hafsa radiyallahu anha ihda ru'yaya ci sama ñaari gént yi fa qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daanne ni'ma rajul est-ce que aka baax abdullah sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma law kaana ëkkan neexoon yu salli mu nekk kon koo xam ne yu salli day julli min al-layli ci guddi gi maanaam loolu tamit mu nekk kon ak xeetu bu tagg ci na Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne est-ce que moom est-ce moom dëgg la parce que moom dafa nekkoon koo xamante ne musul teg tànkam lu dul ci fi ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam tegoon su fekkente ne xabaaru boobu yëg si na ci moom maanaam loolu moom dafa nekkoon koo xamante ne daa iman loolu bañ tuddee woon ko al asari maanaam ki nga xamante ne dafay topp daa iman jeexitalu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu nag bi nga xamante ne moom la ko wax mu ne fa kaana abdullahi moo tax mun na sayyidna abdullahi radiyallahu anhu maanaam nekk koo xam ne yu salli da doon mun di nekk nag koo xam ne yu salli da doon julli mi nan lay li ci guddi gi maanaam lii tamit da ngay bi maanaam li tax mu ñëw ci buntu bi kon dañ koy gis fii maanaam ngir lu tax ngir ne moom le fait mu gént gént googu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di ci xamle ni kon kooku nit ku baax la maanaam kon loolu li muy tegtale moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala li nga xam ne loolu la wax comme ni mu ko waxee ci sourate Yunus ne lahumul bushra fid dunya wal axira maanaam dinañu am mbégte maanaam ay nouvelles yu neex yu leen yàlla di wan ñoom ñi nga xam ne ñooy awliyaullah yi maanaam ah loolu noonu mu fii ci adduna te moom muy gént yi maanaam ci gént yi ak yeneen xeetu xabaare maanaam ak kii yenn wuññi gi leen yàlla wuññil yenn mbir yi loolu moom mooy yàlla daf leen di won ne maanaam yéen a ngi ci yoon bi te nii la toog toog continuer leen maanaam loolu tamit comme gént gi daf koy dëgëral le fait que Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma gént gis dem ajjana maanaam nga xam ne place yi mu bëgg a dugg ci biir àjjana daf koy dugg naka noonu mu mën a dugg place yi nga xam maanaam mu mën a nekk koo xamante ne ñaari malaaka dañ koy téye ngir yóbbu ko won ko safara nafa gaaye di nekkee maanaam ak yu mel noonu ak tamit moom ci boppam mu am benn malaaka bu ñëw di ko yëgal ne ko non jarul maanaam yow kenn du la teg dara maanaam loolu yëpp maanaam mu nekk loo xamante ne lu koy bégal la maanaam loo xamante ne lu koy wan ne ko la yaa ngi ci yoon bi continuer waaye nag yeneen bi sallallahu alayhi tegal ko ci beneen bi ne ko akam neexoon nag kon muy naafila guddi maanaam parce que su ko doon def loolu su koy def maanaam non seulement daf koy gën a yëkkati ay maqaama waaye dafay gën a tax ba nga xamante ne mboolem li muy ragal maanaam ci diggante ak borom subhaanahu wa ta'ala loola du xew maanaam loolu kon mu nekk kon ngëneel gu mag gu ci tegu ba tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii beneen bi ci def mooy gannaaw ba ñu xamee ne sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma nit ku sell la ku baax la yeneen bi sallallahu alayhi teg ci ne li ko manqué lii la maanaam te loolu li muy tegtale mooy na loolu kon mooy jaamu yàlla la bokk na ci jaamu yàlla yu gën a mag yi nga xamante ne képp kuy nit ku baax war na koo def maanaam moom mooy am ci guddi gi loo xamante ne da nga koy naafila maanaam da nga koy julli maanaam comme masala euh, li ñun ñi nga xamante ne dañuy toog ba ay vingt deux heures vingt trois heures ñun na nañoo julli tuuti maanaam parce que euh, ñun bu ñu euh, moment boobu noonu day fekk ceeru guddi gi bi ci digg bi bi nga xam ne mooy bi gën mais day fekk ñun dugg nañ maanaam bu boobaa nga daal di def ay rakkaay yi nga man rek li la yàlla wërsëgal ah nga daal dem tëri bu boobaa naafila nga ci waxtu wi gën ñu la ko mooy ceer boobu noonu nekk ci digg bi maanaam am na loo ci def xatta ba ci ñaari rakka soo ko manee tax defal waaye nga daal di tamit witar maanaam loolu yëpp maanaam kon mu nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la moo gën nag maanaam nekk ci message yi rek ah, nekk ci message yi di bës ak ci ah, nekk di commenter di partager rek maanaam te du def ñaari rakka abadan loolu moom wax dëgg yàlla am na lu ko gën yàlla nañu yàlla sàmm subhaanallah da ngay gis ñi nga xam ne noonu la seytaane manee gaañ maanaam da ngay gis dañuy mën a toog du naafila de maanaam te diggante ñaari message sax wallahi mën nga ciy dóor ñaari rakka diggante ñaari message mën nga ciy def ñaari rakka léegi yow nga daal di préférer nekk ci message yi rek di dóor di partager commenter yooyu te doo def ñaari rakka yàlla nañu yàlla sàmm te boo ko doon boo ko defoon bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo la yenent di tagg sallallahu alayhi wa sallam mu ne waakaanu mu ne wakaanu te nekkoon nañ laa ñoo xam ne laa yazaaluuna doon ñu dañ yaqussuuna daan nettale ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ar-ru'ya gént euh, naka moom de maanaam mooy laylatul qadri maam la ci nam al laylata sabi'ata maanaam euh, euh, mooy juróom-ñaareelu guddi gi min ashril awaaxir ci fukki guddi yu mujj yi fa qaala nabi maanaam le fait que ñoom ñu toog maanaam ñoom ñuy denc ñu bari ci ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum borom bi subhaanahu wa ta'ala doon leen wan laylatul qadr muy tombe ak guddik ñaar fukk ak juróom ñaar maanaam loolu noonu tamit day tegtale ne ñoom maanaam ne laylatul qadri borom bi subhaanahu wa taala dina ko wan ñenn ci kibaarul awliya yi maanaam nga xamante ne dinañ xam ñoom bu laylatul qadri day ñëw dinañ xam ne laylatul qadri bis sangam la moo xam ci biir weeru koor la tombe wala dafa génn weeru koor ñoom at bi muy ne ñoom dina yàlla dana leen ko wan maanaam loolu moom day kibaaru awliya yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci jabalu xaaf ñoom daa iman yàlla daleen leen koy wan maanaam loolu nag mu ne bi nga xamante ne moom la wax fa qaala nabiyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ara gis naa ne ru'yaakum seen gént yi yëpp qad tawaata'at mi ngi tof teg ñu ngi dëppoo fil la al awaaxir ci guddi yu mujj yi nga gis ne information boobu yenente bi sallallahu alayhi dafa ne gis naa ne yéen le fait que yéen ñëpp ngeen koy gént mu nekk ci guddi fan yu guddi yu maanaam yu mujj yi ci weeru koor gi fa man képp koo xam ne kon kaana nekk na mu tax xaa di ko lambatu fal yekk xarrahaa na koy lambatu minal ashr awaaxir ci fukki fan yu mujj yi maanaam nga gis ne kon information boobu da ngay gis ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi koy jëlee si ne sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñu koy jëlee maanaam ñu ngi koy def noonu maanaam ñu ngi gént ñoom ñëpp muy dëppoo ci jamono jooju te loolu noonu moom mooy période boobu loolu nag buñ ko jël jàpp ne daa iman heure boobu rek lay ne maanaam foofu nag la ñu bari juumee jàpp ne daa iman laylatul qadr mënta génn waxtu woowu te it mënta génn ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar bi parce que am na beneen comme niñ ko gisee ñaar fukkeel bi ak bi ci la ko yeneen bi moom ci boppam gisoon comme niñ woon am na yeneen jamono yoo xamante ne fukkeel bi ak juróom-ñaar la maanaam génnul duggul sax ci eh, ñaar fukki fan yu mu guddi yu mujj yi waaye ku koy làmbatu na ko làmbatu ci fukki fan yu mujj yi rawatina ci guddi yu impair yi maanaam guddi yu tool yu tóol yu yu yi loolu yëpp day yu non guddi yu tóol yi maanaam nañ ko làmb ci guddi yu tóol yi loolu li muy tekki moom mooy ne lu bëree bëri bëri bëri foofu lay xewe loolu gisoon nañ ko biñ ci tollee walillahi alhamdu wal minna euh, hadith bi <coughs> gisoon nañ ko hadith numéro mille cent vingt et un dinañ ko gisaat hadith numéro trois mille sept cent trente-huit ak sept mille trente imaam euh, euh, Muslim dina ko indi juróom yoon xadis numéro cent soixante-cinq ak xadis deux mille quatre cent dix neuf imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille neuf cent dix-neuf imaam Ahmad ibn Hanbal <coughs> indi na ko <coughs> xadis numéro quatre mille cinq cent quarante-sept quatre mille neuf cent vingt-cinq cinq mille trente et un cinq mille quatre cent 43 5485 5534 5651 ak 6330 kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñett rek ko indi muy imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Maaja amma imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Nasa'i ñoom ñëpp indi wuñu ko rahimallahu al-jami' na baabul mudaawamati ala rak'atay al-fajr maanaam li nga xamante ne moom moo dalee ci buntu bii nag li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, di indi fii maanaam mu nekk li nga xamante ne li ci euh, li muy euh, njëkk Euh, yii nga xamante ne moom lay indi mooy julli yi nga xamante ne ay sunan lañ yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala ci làmminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay doxalinam maanaam dañuy gis ne euh, daf ci dafa dafa am yoo xamante ne moom daf koo saxoo woon te daf koo digle moom borom bi subhaanahu wa taala daf koo digle yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxoo woon ko takkoo ko ñu tuddeeleen leen as sunanur maanaam muy sunna yi nga xamante ne rawaatib lañ maanaam dañoo bari loo xamante ne maanaam dañuy tox toloo loolu nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yi maanaam dañoo wuute ci li nga xamante ne moom mooy e, lan la maanaam lan la maanaam masalan ñi nga xam ne ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim ba mu des fuqaha u maliki rahimahumullah naam hatta ñoom sax bu ñuy wax maanaam dañ naan sunanu rawaatib moom mooy julli yi nga xamante ne Euh, dafa da maanaam dañoo dañoo dañoo bëri euh, euh, dañuy dañuy dañuy sax maanaam dañoo sax mu waaw ba maanaam dañoo dañ dañu leen a war a saxoo maanaam mu nekk sunna yoo xamante ne saxoo leen dafa am gëneel loolu moom mooy as sunanu am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanaa ah, shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne sunanu rawaatib bi li nga xamante ne moom lay tekk mooy julli yi nga xamante ne dañ soit dañ leen di saxoo wa waaye fokk mu nekk loo xamante ne day topp benn waxtu maanaam day topp benn waxtu wala mu topp beneen julli boo xam ne farata la maanaam mooy lan moom mooy tey bu fekkente ne julli sunanu rawaatib ñoom am na fu ñu dëppoo ak ñeneen ñi bu njëkk fi ñu dëppoo wi ak ñeneen ñi ci def mooy ne sunanu rawaatib bi dafa nekk ay julli yoo xamante ne ay naafila lay doon loolu ñoom ñëpp ànd nañ ànd nañ tamit ci ne ñoom ñëpp ne sunanu rawaatib bi dafay ànd ak jamono yi nga maanaam ak yeneeni julli yoo xam ne ay farata lañ maanaam mooy lan mooy mënumaa julli sunanu rawaatib bi fekk julli mu farata bi maanaam kon loolu Euh, dañ ciy topp maanaam maanaam mu rattabun alal bi maanaam dafay topp farata yi maanaam loolu mu bokk ci li tax sax ñu tuddee leen ak rawaatib loolu mooy benn ñaareel bi ci de maanaam le fait ñu tax sax saxoo ko mooy mooy mooy mooy rawaatib maanaam loo xamante ne maanaam mooy dafa maa daama mooy lu sax voilà maanaam lépp loo xam ne dafa sax maam dafay sax ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo saxoo woon yooyu moom mooy ñaareel bi nga xamante ne ñoom dëppoo nañ ko waaye ñoom Shafi'i yi rahmatullah alayhim dañ cee yokk beneen moom mooy ne wala mu am waxtu boo xamante ne dafa dafa topp benn waxtu maanaam mooy lan mooy comme julli ñaari iiti ñoom dañ ko boole ci sunanu rawaati bi ak julli yoor yoor dañ koo boole ci euh, sunanu rawaati bi ak yu mel noonu maanaam nga xamante ne yooyu ñoom sunanu rawaati bi lañ ko boole ba pare ñoom jàpp nañ ne rawaati bi jamul rek ci julli maanaam comme par exemple koor dañ ko ci boole ci sunanu rawaati bi la bokk juróom benn fan yi nga xam ne dañ koy woor ci sawar maanaam yooyu tam ngir ne foog nga woor ramadan ba pare maanaam nga daa nga daal di ciy teg juróom benn ci sawaal maanaam mais mënoo tëb rek ne damay naafila ci sawaal yi fekk wóoruma ramadan ba pare weeru koor bi loolu tamit dañ koy dañ koy tuddee euh, dañ koy tuddee dañ ko boole ci sunanu rawaati bi maanaam kon bu boobaa dañu gis ne yeneen fuqaha yëpp rahmatullah alayhim ñoom sunanu rawaati bi dañ cee jël li nga xamante ne moom mooy julli ji ñu def ko maanaam ñoom ci julli lañ koy tuddee ñeneen ñi Shaafi'i rahmatullah di dañ ko boo def ci julli ak lu dul julli amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim haqiqatan maanaam ñi nga xamante ne mooy ni ko ñeneen ñi ci def jàppe ñoom jàppe wuñ ko noonu ñoom ci buntu tasawwur lañ ko dugal maanaam moom mooy lu ñu coobare woo alors que ñeneen ñi ci def na dañ koo def sunna bu dëgër ci ñoom comme ni nga xamante ne noonu la Shaafi'i rahmatullah alayhim jàppee ni sunna la te bokk na ci sunna yi nga xamante ne ñoom ñooy yi gën a dëgër ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf leen a taqoowoon amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xa o hanafiyya yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ñoom sunna la maanaam ñoom euh, bàyyi ko isaa lañ ko tudde maanaam dañ naan isaa la wala bokk karaaxa maanaam ci seen mazhab mazhab bi loolu lañ ci wax maanaam mooy ak lu ñu lu ñu euh, maanaam dañ naan lii lu ñu ñaawal la képp koo xam ne daf koy bàyyi lu ñu ñaawal la waaye nag ñoom ci seen bopp baatu isaa wuute nañ ci lan lañ koy tekkee am na ci seen biir ñoo xamante ne dañoo jàpp ne isaa moo gën a tuuti karaaxa maanaam moo gën a néew niveau karaaxa am ci ñoom ñoo xam ne ñoo ñoom dañoo jàpp ne sax isaa moo gën a garaaw karaaxa xaw tuuti mu yegg niveau xaram maanaam kon mooy lan bàyyi sunanu rawaatib yooyu ci ñooñu xaw tuuti mu yegg niveau xaram moo tax ñoom ak xanaa bi lay rahmatullahi xaw nañoo jege wantoo kar lay yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne sunna la boo xamante ne sunna la yu dëgër a dëgër yoo xamante ne boo ko bàyyee maanaam li ngay dugg maam ci karaaxa ngay dugg maanaam moom mooy lu ñu sib waaye ñoom dañ cee yegg ba ne euh, comme lu mbooloo ci xanaa Hanafi yi rahmatullah alayhi ne kuy saxoo di ko bàyyi te du ko def mukk kooku day nekk koo xam ne saaqitul adala la maanaam ak maandu teem ci boppam day wadd maanaam kon loolu ñoom foofu lañ ko yóbbu alors que ni nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ñoom yëbbuñu foofu comme ni nga xamante ne noonu la mbooloo ci Hanafiya yi ak fuqaha u Maliki yi tamit rahmatullahi alayhim ñoom tamit yóbbuwuñ ko foofu maanaam dañoo jàpp rek ne sunna la yoo xam te ne baax nay def te ak tiyaaba gu rëy mi ngi ci biir léegi nag sunna yooyu nga xam ne ñoom ñooy sunanul rawaatib bi bi nga xamante ne moom mooy bi ci gën a màgg moom mooy jullig witar maanaam mooy julli gi nga xamante ne ñoom ñe euh, dañ koo boole ci sunanu rawaatib bi alors que ñi nga xamante ne euh, maanaam moo ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyey rahmatullah alayhim ñoom ci waajib lañ ko def boole wuñ ko ci sunanu rawaatib bi amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha witr waaw witr ci Hanafi yi rahmatullahi alayhim waajib la waaye nekkul ci bokkul ci sunanu rawaatib bi amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa euh, euh, ñoom ñooy euh, ñi nga xamante ne maanaam yi ñeneen ñi ci des nag maanaam li nga xam ne moom lañu jël ne moom mooy julli gi ëpp doole ci rawaatib bi moom mooy jullig witr maanaam ginnaaw jullig witr jullig fajar ginnaaw ñaar rakkay fajar yi maam yi nga xam ne moom la ñuy julli laataa ñuy julli faratay fajar gi amma ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy xanaa bi Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne ginnaaw loolu nag julli timis maanaam ñaari rakka yi ñuy julli ginnaaw timis ñoom ñoo ëpp doole ci nu rawaati bi maanaam kon loolu ginnaaw maanaam ginnaaw faj ginnaaw euh, witar bi ak fajar gi ak maanaam maanaam ñaar rakka yooyu ñuy julli ci ginnaaw tamit ñoom ñooy ëpp doole ci sunanu rawaati bi léegi nag mu daal di def kon li nga xamante ne maanaam mais ñoom ku leen bokk bàyyeendoo maanaam ñoom ñëpp doo leen def jamais kooku moom saaqatul adala la ci maanaam waxu li ëpp ci borom xam-xam ne rahmatullah alayhi amma bu dee am na yoo ciy respecté am yoo ciy bàyyi am yeneen yoo maanaam yooyu ba tey bu fekkente ne sunanu rawaati bi yi ci def yooyu tam da nga koo ba maanaam loolu tamit maanaam say mbir day nekk loo xamante ne maanaam lu ñuy sikki sàkka la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xam rahmatullahi alayhi ñi nga xamante ne dañ ci dëgër léegi nag su noonu rawaatu bi insha allahu taala dinañu leen lim waaye dañuy tënk ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, dañ koy tënkee nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne su sunanu rawaati bi ñoom fukk la ak ñaar maanaam wala ñu jël Shafi'i ak Hanabila ba pare rahmatullah alayhim maanaam Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne sunatul rawaatib bi fukk la maanaam te moom mooy ñaari rakka danañ ko gis insha allah ñaari rakka avant tisbaar ñaari rakka après tisbaar ñaari euh, euh, ñaari rakka ginnaaw timis ñaari rakka avant euh, ñaari rakka ginnaaw gee ak ñaari rakkaay fajar maanaam muy fukk buñ ci boolewul witar maanaam kon ñoom loolu ngir ne witar moom moo gën a dëgër moo tax ci sunan mu aktada yi la bokk maanaam loolu moom moo tax duñ ko fi boole amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kon euh, loolu nag mooy mazhabu Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñi nga xamante ne nañu ñoom ñooy Shafi'i rahimahumullah ñoom dañ ne loolu mooy li gën a néew am na nag lu gën a bëri maanaam moom mooy lan mooy ñeenti rakka avant tisbaar ñeenti rakka après tisbaar ñeenti rakka avant tàkkusaan juróom benn rakka après timis ñeenti rakka avant gee ak ñeenti rakka ginnaaw gee maanaam yoo xamante ne ñaari yi ñoom ñoo gën a seddale ko maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy muy fukki rakka ak juróom ñett maanaam ak ñaar rakkaay fajar yi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, mazhabu xanafi rahmatullah alayhim maanaam daanaka ñoom noonu lañ ko gisee itam sauf ko ñoom fukki rakka ak ñaar lañ jàpp ne mooy li gën a néew ci Eh, sunanu ci witar yi maanaam ci sunanu rawaate bi buñ ci génnee witar maanaam moom mooy bu boobaa ñoom ñeent eh, eh, ñaari rakka avant te ñeenti rakka avant avant kii lay doon avant tisbaar voilà ñeenti rakka avant tisbaar loolu moom la ñuy def léegi nag mu daal di def ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhim maanaam ñoom bu boobaa ñoom li ñuy jàpp ne moom mooy li euh, nga xam ne moom mooy sunanu rawaati bi bi nga xamante ne moom li ñoom dañ ni amul amul amul lim en fait ngir lu tax ñoom lu tax ñu koy bañ ñoom dañuy bañ nit ñi jàpp ko di ko def ba mu xaw a nuru ci ñoom farata moo tax ñoom dañ ne déedéet farata yi ñoom ñooy farata yi yeneen yi ci def yëpp bu la neexee nga def su la neexee bul def waaye nag sopp nañu maanaam lu mu bon bon nga def ñaar nag maanaam def ñaar Euh, après euh, avant tisbar ñaar après maam muy fukki yi nga xamante ne moom la Shafi'i wax rahmatullah alayhim waaye bu fekkente ne maanaam bëgg nañu nag nga def ñaar euh, mais ñeenti rakka avant tàkkusaan maanaam tàkkusaan avant tàkkusaan nga def ñeenti rakka naka noonu tamit timis bi nga def ñaar wala juróom benn rakka comme ni nga xamante ne noonu la ko ñi ci des waxe wallahu a'lam léegi nag muy daal di tàmbali ci biir yooyu nag muy tàmbalee bi nga xamante ne moo ci gën a feddali ko ginnaaw bi nga xamante ne gisoon nañ jullit witar yi maanaam ne euh, <coughs> jullit witar yi moom mooy li nga xam ne moom moo ci gën a feddali ko moo tax moom la maanaam euh, boobu amul na bunt amul na tiiri boppam léegi nag mu daal di ñëw ci li nga xamante ne nag léegi fii comme que dafay wax waxu guddi maanaam te guddi gi fajar gi lay jeex. maanaam bu boobaa tamit nga xamante ne day lëndëm mu daal di tàmbalee ci boobu ngir nag daal di dugalaale yeneen julli yi nga xamante ne ñoom tamit ñoo bokk ñoo xaw a nuroo mu am lu ñu war a préciser mooy ne xanaa bi lay xanafiyee rahmatullah alayhim ñeenti rakkaay yi ñuy def avant timis avant avant tisbaar maanaam yu njëkk yi ñuy def avant tisbaar ñeenti rakkaay yëpp dañ koy jokkale benn sëlmal lay am maanaam euh, loolu kon euh, mu nekk tam lu mata bàyyi xel naka noonu Euh, kon euh, mu ne mu daal di tàmbale ne baabu buntu al mudaawamati saxoo ala rak'atay fajari ci ñaari rakkaay fajari maanaam kon boo moom muy bi njëkk mooy saxoo gi nga xam ne moom la ñuy saxoo ñaari rakkaay euh, fajar maanaam moo xam dañoo tukki moo xam tukkiwuñu loolu bu fekkente ne nag dañoo teew yii buñ koy wax mooy suñu teewee amma bu fekkente ne dañoo tukki nag maanaam li ëpp ci borom xam-xam ne rahmatullah dañuy rotal li nga xam ne mooy sunanu rawaati bi ba mu des rakkay fajar yi ak witar yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu leen a bàyyi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon léegi boobaa ñaar rakkay fajar yi nag ñi nga xam ne ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhi ñoom tuddee wuñ ko boole wuñ ko ci rawaati bi waaye ñoom comme niñ la wax ñoom rawaati bi amul maam comme tatawoo la mel rek maanaam euh, ñoom li ñuy wax mooy ñaari raakaay fajar ñoom raxiba lañ ko tuddee raxibatul fajr benn rek moo am tuddu raxiba ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhi mooy ñaari raakaay fajar amul leneen lu am doole tuddu raxiba mooy lu ñu la xemmeem loo ñu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ci tudd pay bu rëy ba pare saxoo ko maanaam loolu te mooy ñaari rakkay fajari mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaabi ilay haddathana Abdullah ibn Yazid te gisun mooy al euh, Abu Abdurrahman euh, Abdullah ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Qurashi rahimahullahu ta'ala de waa Makka ginnaaw gi mu nekkoon waa Basra muy Abu Abdurrahman al-Muqri mam mu ne euh, te Abu Yahya Sa'id ibn Abi Ayyub al-Khuzaa'i rahimahullahu moo tax mu daal di wax ne huwa ibn Abu Ayyub maanaam moom mooy ibn Abu Ayyub loolu nag du waxu Abdullahi ibn Yazid waaye waxu imaam al-Bukhari la ah, rahimahullahu ta'ala ngir ne moom moo melale sëriñam maanaam ngir ne eh, sëriñam boog moom moom Sa'id rek la waxoon waaye moom moo bëgg a soxla leeral kan ci Sa'id mu ne Sa'id ibn Abi Ayyub la. Euh, rahimahullahu taala te moom mooy Abu Yahya al-Misri génn àdduna cent soixante et unième année ginnaaw bi mu gënee àdduna ci centième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu dund juróom benn fukki at benn mu ne qaala haddathani Jaafar ibn Rabi'a te moom mooy Abu Sharhbil dañ koy wax Abu Abdullah Jaafar ibn Rabi'a ibn Sharhbil ibn Hasanat al-Kindi

ibn Awf dakkantal maam turam nekk kunyaam Abu Salama wa di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ba pare bokk ci benn ci wax yi ci kan mooy juróom ñaareel ci fuqahaa sabay mu bokk ci ñi lim ci fuqahaa sabay an Aysa ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala annaha qaalat moom mu ne salla julli na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam al-isha summa topp salla mu daal di julli samaaniya rak'aatin juróom ñetti raka maanaam muy dëgëral xana Hanafi rahmatullahi alayhi waaye liñ ci teg wa rak'atayni jaalisan mu wa rak'atayni ak yeneen ñaari rakka yoo xamante ne jaalisan dafa toog maanaam kon muy dëgëral ne kon fukki rakka lay doon maanaam muy mazhabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaa eh, Maliki rahmatullahi alayhim waaye mu ne wa rak'atayni bayna nida'ayni waaye ak ñaari rakka diggante ñaari noddu yi lii maanaam mooy diggante ñaari nodd yi li mu ci namm mooy nodd gi ak liqaam gi maanaam kon loolu dañ ci xamee ne comme ni nga xamante ne noonu lay wax maanaam fii nag tuddul witar maanaam ngir ne euh, daf koo xasaf maanaam daf koo tuddaalewul waaye day witar maanaam waaye maanaam mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di maanaam li mu daan julli fii muy leeral ne da daan julli ñaari rakkaay fajar diggante bu ñu noddee fajar ba maanaam kon daa du ko julli laataa fajar gi di xar abadan saa yu koy julli day fekk fajar gi xar ba noppi mu daal di julli ñaari rakkay fajar walam yakun te nekkul woon yada'uhuma daan yada'uhuma daan leen bàyyi abadan mukk ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanul bàyyi mukk ñaari rakkay fajar baatu abadan nag dañ koy arab bu koy wax li mu ciy mooy lu jëm ci kanam maanaam abadan duñ ko wax lu ci ginnaaw waaye fii sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam foofu qattu la ñuy utiliser amma li nga xamante ne moom la sayyidat Aisha radiyallahu anha jëfandikoo fii ne abadan daal di jëfandikoo baat boo xamante ne ci kanam la jëm li muy tekki rek mooy du ko bàyyi te bu continuer woon di dundi du ko baax maanaam loolu te mësu koo baax maanaam loolu maanaam dëgëril maanaam boobu moo tax mu jëfandikoo abadan ah maanaam loo xam ne à l'infini la ci kanam l'éternel éternité mu nekk ci kanam alors que jamais maanaam xattu lay la lay lay tekki maanaam ngir dëgëral rek li nga xamante ne moom mooy maanaa boobu ñu ci xamee ne kon ñaari rakkay fajar dak koo saxoo woon loola tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mooy fi mu ne walam yakun yadaahuma abadan yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daanu leen bàyyi mukk hadis bi imam al-Bukhari indi woon na ko hadis numéro cinq cent quatre-vingt-douze ak mille cent soixante neuf dina ko indiwaat ak mille cent quatre-vingt-deux mille ak mille cent quatre-vingt-deux indi na ko ñaari yoon sept cent vingt quatre ñaari yoon sept cent vingt cinq ak sept cent trente huit benn yoon ak huit cent trente cinq tamit benn yoon imam Abu Dawud as-Sijistani indi ko hadith numéro mille deux cent cinquante trois ak mille deux cent cinquante quatre ak mille trois cent quarante deux ak mille trois cent cinquante ak mille trois cent cinquante et un ak mille trois cent soixante et un ak mille trois cent soixante deux imam at-Tirmidhi in na ko xadis numéro quatre cent seize ak quatre cent trente six imam an-Nasa'i in na ko xadis numéro cinq cent soixante dix sept mille six cent cinquante un mille sept cent vingt quatre mille sept cent cinquante sept mille sept cent cinquante huit mille sept cent cinquante neuf ak mille sept cent quatre vingt un imam Ahmad ibn Hanbal indi ko lu bari na baabu dëjaati ala shaqil aymani ba'da rak'atayil fajr baabu buntu ab dëjaati maanaam ak tëdd ala shaqi ci wàll al aymani ndeyjoor bi ba'da rak'atayil fajr ginnaaw ñaari rakkay fajar maanaam fii imam al Bukhari rahimahullahu taala dafa indi di leeral li nga xamante ne moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamante ne moom la doon baaxoo rek su jullee ñaari rakkay fajar ba noppi maanaam da daan tëdd tëdd googu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ndax maanaam sunna la wala du sunna maanaam li mooy exemple loo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon def te dañ ko cee war a roy wala mu nekk loo xamante ne daf ko doon def ngir ne maanaam moom ci boppam moo ko def ngir rek xaal boo xamante ne bu mu jagoo la maanaam ngir ne dafa sonn wala boog dafa bëgg a noppalu maanaam wala yu noonu comme que dafa naafi la maanaam guddi gi bu boobaa nag mu daal di maanaam mu bëgg noppalu balaa nga xam ne bu julli fajar jotee maanaam bu jull ñaar maanaam fajar gi julli suba gi bu jullee ñaar fajar ba nopp war a dem war a jiite nit ñi julli maanaam ci diggante boobu mu am ci temps bu ndaw boo xamante ne daf ci nopp nopp noppalu waale maanaam loolu moom moo tax. wala loolu ci jëmmi boppam ak jaamu yàlla la maanaam ba nga xamante ne loolu moom moo tax mu saxoo ko woon te loolu noonu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu wuute ci ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu sunna la tëdd googu noonu ñi nga xam waaye nag loolu su condition nga nekk sa kër maanaam def ko bu ko defee après soo ñëwee ci jàkke ji Ah, nga mën a nga ñëw julli waaye maanaam doo ñëw julli sa ñaar rakka ci fajar ci jàkka ji ba pare tëdd déedéet maanaam loolu nga def ko sa kër la beneen bi ci def comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon defe beneen bi ci def tamit moom mooy ne ah, ñi nga xamante ne eh, ñoom ñooy sufa fuqaha maliki hanafi ak maliki rahmatullahi alayhim rawatina maliki ndax imaamu Maalik li gën a siiw ci moom rahimahullah moom dafa jàpp ne loolu du sunna en fait li nga xamante ne la rek mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon def ngir soxla gi mu ko soxlawoo waaye li nga xamante ne moom mooy saxoo gi ko saxoo day tegtale maanaam ak sunna gu ci ne comme li nga xamante ne même bu ñu jàppoon ne du sunna même bu ñu jàppoon ne du loolu tamit yenente bi sallallahu alayhi wasallam topp ci ay tànkam daa iman moo gën di def di def lu bokkut li mu daan def maanaam moom mooy le fait que bu def loolu su paree mu daal di tëdd bokk na nag ci li nga xamante ne moom mooy day luy jàppale waxu fuqaha hanafi yeeg Maliki yi rahmatullah alayhim mooy le fait que yenn sayyidat Aisha radiyallahu anha ne su ma gisee ma yeewu mu waxtaan ak man waaye su fekkul su dul loolu maanaam mu daal di maanaam te loolu tamit euh, kon day dëgëral loolu ba tey waaye tëdd ga mu daan tëdd maanaam di ko def maanaam même bu tout le temps nga koy def waaye yow maanaam nga di ko def roye ko ko sallallahu alayhi wa sallam daa iman moo gën lu dul loolu dégg comme euh, mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddasanaa Abdullah ibn Yazid al-Qusayri bi gisoon nañ ko léegi euh, al-Muqri euh, di waa imam di waa Basra mooy qaala haddasanaa Sa'id ibn Abi Ayyub mooy gis nañ ko léegi nii mooy al-Khuzaa'i mu ne qaala haddasanii Abul Aswad te moom mooy al-Qurashi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal ibn al-Aswad ibn Nawfal ibn Khuwaylid Ah, muy ibnu Asad muy waa banu Asad di eh, eh, dégg nga eh, mbokk sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha al madani maanaam al muy Abul Aswad al rahimahullahu ta'ala mi nga xamante ne moom mi ngi génn adduna ci téeméeri at yi ak fanweeri ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa alihi mu ne an Urwata ibnu Zubayr te moom mooy ibnul Awwam radiyallahu ta'ala anhu Urwata ibnu Zubayr ibnul Awwam ibnu Khuwaylid ibnu Asad maanaam di waa Banu Asad ba tey maanaam di mbokk googu ba tey ñoom ñi ñoom ñoo bokk ay mun ne bokk ci fuqaha sabay bokk ci waa kër Sayyidina Abu Bakr tam radiyallahu anha Aisha mu ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kaana nabiyyu kaana nekkoon na nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam iza salla su daan julli rak'atay fajri ñaari rak'ay fajari istaja da daan tëdd ala shiqqihi ci wàllam al aymana bu ndeyjoor bi maanaam da daan tëdd ci wàllu ndeyjoor bi su daan julli fajar ba pare rek da daan tëdd ci wàllu ndeyjoor bi loolu nag mooy tegte lañ ne dafa nekkoon lu mu saxoo woon ngir jëfandikoo baat mu jëfandikoo ne kaana dafa mos dafa nekkoon loo xam ne lii moom la saxoo woon ne iza salla su jullee maanaam ñaar rakkaay fajari kon loolu la daan def loolu kon bu boobaa loolu daf koy gën a jegeñal na comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi maanaam mu nekk loo xam ne nit ki daf koy def di tàmbal boppam di roy yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mboole mbir yi beneen bi ci def tamit moom mooy lii de wane ngëneel gi nga xamante ne moom la tëdd ndeyjoor gënee tëdd càmmoñ kon ñu gis ne hadith Seydina Mu'adh ibn Jabal bi euh, euh, Imran Seydina Imran ibn Husayn bi radiyallahu ta'ala anhu bi ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan euh, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin maanaam ba mu naan ko soo manul na nga julleewu sax ci wet maanaam ñu gis ne kon wetu ndeyjoor bi moom moo gën bi nga xamante ne moom mooy wetu càmmoñ bi beneen bi ci des moom mooy loolu tëdd bi gën ci tëdd yi moom mooy tëddee ndeyjoor comme ni nga xam ne noonu la nekkee woon aada Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala boog mu ne ñu ñu ne moo la nekke woon sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis bi gisoon nañ ko hadis numéro six cent vingt six ak neuf cent quatre-vingt-quatorze ak mille cent dix-neuf mille cent vingt-trois euh, ak euh, dinañ ko gis mille cent soixante et un maanaam mooy bii di ñëw euh, ak mille cent soixante-huit ak six mille trois cent dix imam Muslim in na ko ñaari yoon hadis numéro sept cent trente-six ak indi na ko tam benn yoon 743 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1262 1263 1335 ak 1336 imam At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 440 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 685 ak 1651 ak 1762 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 1198 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon dañu gis ne hadith ni wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jami' mu ne daal mu daal ci teg baa baabu man tahaddasa ba'da rak'atayni walam yattaji' maanaam mu ne buntu bii nga xamante ne dafay leeral baabu buntu man ki nga xamante ne euh, taxal man bunt ki nga man ka nga xam ne tahaddasa dafay waxtaan ba'da rak'atayni ginnaaw ñaari rakkaay walam yattaji' te tëddut maanaam fii muy leeral li nga xamante ne moom mooy ne imam al-Bukhârî rahimahullahu taala di leeral fii ne li nga xam ne moom mooy daada boobu nga xamante ne moom la sayyidat Aisha radiyallahu anha wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon noonu la daan doxale aada la boo xamante ne nekkut ne daf ko saxoo ba nga xamante ne musu ko moy déedéet léeg-léeg mu def lii maanaam léeg-léeg mu def mu def leneen te loolu moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala namm loolu moom moo tax mu indi ko waaye ne lee moo gënoon bëri li muy am waaye nag léeg-léeg leneen am lu bokkut ak lii nga xamante ne moom la tàmmoon moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boobaa loolu day daal di dëgëral mazhabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki ak Hanafi yi rahmatullah alayhim ci ne mbir mi du du nit le fait que jëmmi sunna la rek noonu maanaam tëdd gi ci boppam maanaam nam mu ñu ci jëmmi tëdd googu Euh, day dëgëral maanaam mazhab boobu wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi wal kitaab lay haddathana Bishr ibn al-Hakam te mooy Abu Abdurrahman al-Abdi an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon dundu quatre-vingt-dix ans ah, rahimahullahu euh, ta'ala Bishr ibn hakam ibn Habib ibn Mihran al abdi dakantam nekk abu abdurrahman euh, euh, moom mu ne qaala haddathana sufyan te mooy al imam abu muhammad sufyan ibn uyayna ibn euh, maymun al hilali rahimahullahu ta'ala di imam makka wa kufa mu ne qaala haddathani salimun abu nadr te mooy abu mooy abu nadr al qurashi ginnaaw ga mu nekk ma mu nekk waa madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam salim ibnu abi umayyah al-qurashi rahimahullahu ta'ala moom kon mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abi salamata mooy ibn abdurrahman ibn awf an aisha mooy ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha soxna Yonent sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na iza salla daan julli fa in kuntu maanaam kon su jullee maanaam ba la ba noppi fa in kuntu su fekkente ne nekk naa mustayqizatan di aji yow haddathani mu waxtaan ak man wa illaa su dul loolu ittaja'a mu daal di tëdd hatta ah, di yëgle bi salaati ci julli maanaam kon lool mo mooy ñu liqaam maanaam kon loolu moom mooy li muy tekki maanaam benn la ci xaal yi comme niñ ko waxe woon ci laaj tontu yi ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mais kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci xaal bii nga xamante ne da daan ba fajar gi maanaam bu jullee ñaari rakkaay fajar ba noppi euh, bu boobaa day daal di tëdd bu fekkente ne nag comme euh, yeneen comme sayyidat Aisha radiyallahu anha ne su ma fekkee ma yeewu maanaam bu boobaa mu waxtaan ak man loolu tamit euh, dañ ci xam le ne kon heure bi ñi nga xamante ne moom lañu maanaam jigéen ñi maanaam wala boog heure bi nga xam ne moom la war a yeewu maanaam mooy heure bi julli bi di jot waaye nekkul loo xamante ne euh, wala boog balaa heure julli bi di deñ maanaam di génn maanaam foofu nga amee obligation yeewu ci ki nga xamante ne moom du dem jàkka ji waaye ci di dem jàkka ja nag moom maanaam bu demut heure boobu day nit ñi dañuy julli bàyyi ko comme ni nga xamante ne daanaka jarul leeral Eh, maanaam li nga xamante ne tamit moom lañu ñu gis eh, gisoon nañ taxrij bi ci bu ci xadis bi léegi eh, wa lillah xam na min na maam gisoon nañ ko mille six cent vingt six neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent dix-neuf mille cent vingt-trois ak mille cent soixante kon daan ci gisaat yeneen ñaari yoon muy mille cent soixante-huit ak six mille trois cent dix te waxoon nañ tamit ne ñoom waa ashabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu suñu xadis bi rahimallahu al-jami' mu ne baabu ma jaa fi tatawwu masna masna maanaam bunt bii dafay leeral ne li nga xamante ne moom la ñu war a euh, julli maanaam bunt baabu ma li nga xamante bunt li nga xamante ne ma jaa dikk na fi tatawwu ci war a coobarewoo ci julli yi maanaam moo xam julli guddi la wala julli bëccëg la mas naa mas naa ñaar ñaar maanaam lii ngir mën a maanaam wax ji day dëgëral li nga xam ne mooy waxu jumhurul ulama rahmatullah alayhim maanaam mooy ne saa jullee ñaari rakka rek dañuy daal di sëlmal waaye mu wuute li nga xamante ne moom mooy siiwee ci mazhabu ah, hanafiyyi rahmatullah alayhim ah, nga xamante ne ah, Euh, maanaam yooyu yëpp da maanaam nga xamante ne day euh, day day wax ne euh, ñoom dañuy dañoo jàpp ne ñeenti rakka maanaam def na julli ñeenti rakka yoo xamante ne duñu sëlmal comme li nga xam ne witar bi dañuy julli ñaat ñetti rakka yoo xamante ne ci ñetteel bi la ñuy daal di sëlmal loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom la moom la nekk di wax nii mu ne wayus karu tudd nañu zalika loolu an Ammar mooy sayyidina Ammar ibn Yasir wa Abu Dharr mooy al-Ghifari wa Anas mooy ibn Malik wa Jabir ibn Zayd radiyallahu anhu wa Ikrima mooy mawla ibn Abbas wa Zuhri ah, radiyallahu moom az-Zuhri moom Muslim ibn Shihab radiyallahu anhum maanaam ñoom ñëpp radiyallahu anhum eh, ñoom ñi ñëpp képp kenn ci ñoom eh, soloon nañ ci yow nga nekk ko xamante ne da ngaa julli ñaari rakka yi nga xamante ne maam da ñëw dugg ci biir jàkka ji comme li nga xam ne mooy hadith sayyidina Ammar bi euh, nga xamante ne radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina Ammar ibn Yasir nga xamante ne mooy hadith bu nekk ci mus euh, ci musannaf al-imam ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala nga xamante ne mun annahu daxala al-masjida fa salla rak'atayni xafifatayni dugg na ci jàkka ji daal di julli ñaari rakka yoo xamante ne yo euh, woyof la te loolu lu mel noonu moom la ñu solo ci maanaam ba tey ci musannaf imam ibn abi shayba ci hadith sayyidina abu zar al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu hadith sayyidina anas bi nga xamante ne euh, euh, moom fii moom lay nettali mooy bi ci julli bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jiite leen julli ci seen kër maanaam mooy hadith boobu noonu te gisoon nañu ko Euh, ci buntu yu bëree bëri hadis na Jaabir ibn imam Jaabir ibn Zayd te moom mooy Abu Shahsa al-Basri rahimahullahu taala euh, boobu euh, maanaam moom la jublu ci ci Jaabir bi ne moom wax na li nga xamante ne moom mooy ne julli na moom tamit ci moom julli na ñaari rakka li nga xamante ne tamit moom la imam Ibn Abi Shayba tamit solo na hadisu Ikrima bi bi nga xamante ne tamit moom itam julli na nga xamante ne daf Abu Xalda mu ne ra'aytu Ikrima te daxala al masjid fa salla fi rak'atayn gis naa Ikrima mu dugg ci jàkk ji julli na ñaari rakka euh, tamit lool tamit solo nañ lu mel noonu ci imam az-Zuhri rahmatullahi ala al-jami' mu ne wa qaala wax na Yahya ibn Sa'id al-Ansari euh, rahimahullahu ta'ala mu ne ma adraktu fekkewuma maanaam dabuma fuqaha maanaam borom xam-xamu fiqi arbina ci suñu suuf si muy madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam illaa lulul yu salli mu ne ne dañuy sëlmal fii kullis na tey ni ci ñaari rakka yu ne minan nahaari ci bëccëg gi maanaam ñoom saa yu jullee ñaari rakka sëlmal loolu laa fekk ñu ko mës def de fii ci fii ci suñu dëkk gi Ah, ah maanaam fii ci madinatul madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam te moom tekke na di gën a màgg ci fuqaha yi eh, waa madinatul munawwara yi ala sakiniha afdalu salatu wassalam te fekke na ñenn ci sahaaba yi radiyallahu anhum maanaam comme ku mel ne sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom gis na leen eh, naka noonu eh, gis na fuqaha u Madina yi comme fuqaha sabaa yi yëpp moom fekke na leen gis na leen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñu la